kon insha allahu taala ñu ñëw fi ñu yemoon ci xadis numéro juróomi téeméer ak fukk juróom ñett ñu nekkoon ci xadisu abi abdillah jabir ibn abdillah alayhima ridwanullah mu wax bi ko bi alayhi salatu wassalam bim leen ñu daldi def ki leen jiite woon di Seydina Abu Ubayda Amir ibn al ngir ñu dem intercepter ji ci beneen bi narsudu iran li Quraysh ñu dem di épier di observer ji waaw li nga xam ne di yëddu ji li nga xam ne mooy benn caravane boo xam ne Qurayshin di kuffaaru Makka yi zaadahallahu sharafa ñoom ñoo ko moomoon kon nag tey gisoon nañ ko jeexaloon nañ ko ba gisoon taxriij bi walillahil hamdu wal minna tey ñu war a ñëw ci njàngat yi eh, insha allahu taala njàngat yooyu nag bokk na ci bala jàll dara mooy li nga xam ne moom lañ yàgga def saa su ne ci xadis buñ gis mooy xool li nga xamante ne mooy lëkkaale bi nga xamante ne moom la am ak suñu buntu bi nga xam ne wala suñu garab gii ci tool bi di wax li nga xamante ne ni moom mooy gëneelu xiif ak mettitaayu dundu ak di doy loolu néew rek ci lekk ak naan ak li ñuy sol ak yu mel noonee nga xam ne yu mel ni ñoom nekk ay cëri bakkan ak yi nga xamante ne nii mooy bàyyi li nga xamante ne mooy bànneex léegi loolu Euh, ban lëkkaale la am ak li nga xamante ne mooy suñu bunt bi loolee lañu al imaamu al xaafidu an-Nawawiyu boroom téere bii di wax ci al minhaj li muy shara saxiixu imaamu Muslim ibnu al Hajjaaj rahmatullahi alayhima mu ne wa fi hada bayaanu maa kaana alsahabatu radi allahu anhum alayhi min alzuhdi fi dunya والتقلل منها والصبر على الجوع وخشونة العيش وإقدامهم على الغزو مع هذا الحال kon mu ne alimaamu rahimahullah mu ne ci lii de dañu koy dañ ciy jànge day leeral mu ne dañ ci day xadiis bii day leeral li nga xam ne saxaaba yi radiyallahu ci lañ nekkoon ci dëddu àddina waaw waaye di ci néewal rek ak tamit di muñ ci xiif ak metti taayu dund wa iqdamihim ala ak dëgmal bu ñuy dëgmal dem di xare ji maa hada al xaal ak xaal bi yëpp ñu la wax koo xamante ne nii sa dund neexut lu néew nga am ci mbir mi di muñ mettitu dund lool teewu laa dem xare ji loolu mooy lëkkaaleem bi léegi loolu ana fan la la la am ci nettali bi dañ naan la xanaa déggoo li naa Jaabir wax radiyallahu anhu nee na ñun dañoo dem ba xatta faniya ba ni mu jeexe zaadu naa ci yeneen riwaaye yi ba ni nga xamante ne nii suñu yóbbal suñu provision dafa jeex Seydina Abu Ubayda Aamir ibn al-Jarrah anhu jël Euh, saak boobee ñu leen yeneen tubaab yi saa saa defaloon ni tàndarma mu leen ciy jox affaire yi mu leen di jox benn tàndarma benn tàndarma ba pare ndox ngay naan ku nekk benn tàndarma par jour aywa <laughs> waxuma ay ba mooy añ après reer nga débrouiller de non non non non ma ne boo yee boo nelawee ba yeewu ba julli fajar ba ni ngay jullee gee après xaw ma looy def ba tëdd di waat jël régime bii nga def nga xool benn tàndarma ngay lekk par jour naan ndox moo tax comme ni ñu ko gise woon Wahb ibn Kaysana di sëriñu imaamu Malik rahimahullah bi ko nettali bi waaye Abu Zubayr ku nekk ci ñoom ñaar laaj Seydina Jaabir mais mais nag mais lan ngeen doon def ak benn tàndarma benn tàndarma naan ndox ah mu ne ko ah ñun de dañ ko doon macc comme ni bébé bi napp macce weenu yaayam ginnaaw gi ñu daan ci ndox fa takfiina yawmana ila al-layl doon nañu doy nag ci loolu lañ doon jàpp ba guddi mu doy ñu waaw waaye beneen fuy wane méttet bi mu ne bokk na ci ci jamono yooyu yoo xamante ne suñu yatti lañu doon dóor jël jël di ko dóor ci fooyu garab yi xobu garab yi ñu wàcc bu waddee ñu wis ci ndox di ko yëyi fa nakuluhu loolu lañ doon lekk lii du netti taali dund <laughs> waaw xon naa la du salaat de salaat moom daa neex moom salaat man <laughs> déggoo nee na la lii nii alxabat du jaysul xabat biñ ko tudde mooy mbir la moo xam ne mais gëléem yi dañ ko doon jox yaa ngi imaginer waxoon naa la ko <laughs> ñu ne la sawaay gis nga kàdd yee garabu kàdd gee waaw ci dañ lay bàccal rek li ko wadd moom lañ lay jox nga yëy mooy sa añ mooy sa reer mooy sa lépp waaw loolu xam nga ne metti na ci dund te tamit day wane vraiment ñii il n'avait absolument rien lu dul li leen yonent baay saa saa jox kon loolu mooy lëkkaaleem moo tax imaamu Nawawi rahimahullah indi fi affaire bi waaw wan na la ñoo xam ne dañuy nekk ci seen kër di xiif yonent bi alayhi salaatu waaye dem na xare comme li Seydina kii wax Sa'd ibn ah, ah, Abi Waqqas wa kunna naghzu ma'a rasulillah alayhi salaatu wa salaam comme bi nga xam ne xam nga fàttali nañ ko la keroog mu ne dañu dañ doon ànd ak yonent bi alayhi salaam dem xare ji waaye dañuy dem xare ji mo waa yow maa lanaa ta'am bu xadiis cinq cent bi amuñu luñ lekk illaa waraqul hubla waaw lu dul garabu xob yi ah wa hada samr mooy loolu lañ doon lekk waaw nekk nañ ci réew mi ci biir dëkk bi yonent way saasaam du am lu mu lekk ba gis saxaabaam yi naa Abu Bakar ak Seydina Omar laaj leen lan moo leen génne ñu ne wallahi xiifa ñu génne mu ne man itam xiifa ma génne waaye nekk ci xare boobu xam nga sax ci këri ba mais xare yaa ah, non ça loolu est-ce que du ngànt ngeen bàyyi ma ci dëkk bi quoi parce que bon une armée sans provision loolu mooy mooy damm nañ ñu te demagul imaginez <laughs> xam nga armée yu bari ah gars yi ngi doon mooy bu provision yi dàqoo rek bu bu bu man da agsi ci armée bi rek mooy de toute façon ñooñu fa ñu fa seen yoon dootul moo tax duñ fa soxla. moo tax gars yi dañuy fexe stratégiquement noon ñi nga xam ne seeni noon lañ di xarek ñoom dañuy fexe dagg leen ravitaillement duñ am lu ku leen ravitailler xam nañ après dañuy dee parce que foog ñuy lekk ka naan <laughs> boo xamante ne amatul lum lekk foo jaar foo jaar mu mu mu mu mu àgg suuf waaye teewu leen woon de malgré loolu teewu leen woon teewu leen woon daal di dem euh, xare yi loolu benn mbir la ginnaaw lëkkaale bi ñu ñëw ci liñ ciy jàng leneen jël par ndànk-ndànk kon Seydina Jaabir radiyallahu anhu da leen di nettali loo xam ne xew-xew la bu ñu dundoon loolu gisoon nañ ko fi gisati ko fi mooy mashru'iyati loo xam ne yoonal nañu ci l'islam ngay fàttali nit ñi démb jamono ya nga xamante ne nii neexul woon ginnaaw bi mbir neexee ngir ñu gën a mën a sant yàlla xam ne kat ah borom bi soppi na de lu bari lu baree baree bari loo xamante ne nii ñoom ñi mu koy nettali sax ñoom imaginer wuñu woon noonu li muy demee boo tax ñu laaj ko moom yonent bi alayhi salaam moom moom Seydina Jaabir ne ko mais benn tàndarma lu ngeen ko doon defe loolu yi dañ ci xamee ne nit di di di di di di fàttali di rappeler nit ñi expérience am dafa baax loolu it yàgg nañ ko gis waaw say jaar jaar bu ko defee nit ñi xam ne mbir yi ndar xëyul rek nekk ndar waaw mooy mbir yi am na fu metti foo xam ne jaar ngeen fa ba ngëneel yi nga xam ne ñoom lañuy dégg yéen ngeen am ko wala ñu gis ko loolu ñu xam ne tamit nit ñi dar leen di leen ut di jóge ci réew yi fu nekk di ñëw leen seet si loolu ngir jële xam-xamu yonent bi saa ci yéen ñu xam ne loolu kat daa am foo xamante ne nii fa ngeen jaar waaw daa am foo xamante ne nii xëyoo xëy rek mbir mi demee noonu mooy Ah, amoon ngeen coono bu méttee méttee métti ginnaaw laata eh, eh, eh, loolee ngeen koy am waaw kon loolu dafa am solo nga xam ne dina jariñ ñi nga xam ne ñooy taalibe yi bu ko defee ñu bañ a waru ci mbiru ki nga xam ne mooy sëriñ bi ba ñoom ñu war a xam ñoom itam ndeem bëgg nañ lool ah ñu xool ñoom itam ana naka war a def buñ bëggee li nga xamante ne moom la boroom xam-xam bi moom la nitu yàlla bi wala yooyu ah am la mu am ñu fexe jaar fa mu jaar waaw loolu dafa am solo waaye bokk na ci li nga xamante ne nii dañ ko ciy jànge mooy li nga xamante ne nii mooy lim ne ba'athana rasulullah mooy yonent bi alay saat salam yónni moo yebal lool dañ ciy jànge ne njiit bi am na sañ-sañ yebal ay armée yoo xam ne moom du ci ànd waaw damay ay armes yoo xam ne du ci ànd te bu boobaa ña nga xamante ne nii ñoom la tànn ne yéen dem leen loolu ñoom waruñoo nekk di foñu ak naan pourquoi pas pourquoi pas les autres pourquoi ñun lu tax ñun euh, lu tax euh, ñoom ñoom diw ñoom diw moom woolu leen ah, loolu mooy déedéet dangay ngay nit ki day nekk koo xam ne day woyof waaw day nekk koo xam ne lay woyof xam ne moom benn élément la ci élément bi ci élément ya individu la te ñun ñépp mooy benn affaire lañ moo moo ñu war a tax a jóg waaw mooy dab ngërëmu borom bi tabaraka wa léegi nag nu ñu ko dabe baax na waaw nu ñu ko dabe rek mooy l'essentiel na nekk loo xam ne lu dagan la waaw kenn warula jombale sa bopp ñu lay yebal te ñii mu yebal nii gis nga ñoom mooy min afaadil saxaaba ñi gën ci saxaaba yi Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah te Seydina Omar mu ngi ci woon waaw Seydina Omar mu ngi woon ci biir mbooloo mi ginnaaw loolu eh, dañ ciy jànge leneen que nit man ngaa gën am keneen koo xam ne moo yaa ko gën mu jiite la te loolu waru wàññi ci yooyu dara waru la tax topp gi nga ko war a topp waru wàññi dara nga ne waloolu fu ñu ko jànge ñu ne mais riwaaya jotaay bii ñu génn wax nañ la ne Seydina Omar ibn al-Khattab moo ne Abu Ubayda ci arba bi la bokkoon moo ne Abu Ubayda ah Qays nii muy def <laughs> Qays ibn Sa'd ibn Ubaada radiyallahu anhu mi nga xam ne moo leboon gëléem ya loj trois gëléem lebaat lojaat trois gëléem lebaat bi leb rek di continuer Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko ah kii tee moo bàyyi li muy def parce que euh, loolu mooy Seydina Omar ak loolu te sikk newul ne moo ko gën waaye teewul mu nekk ci ndigalu koo xamante ne moo ko gën mooy jawaazu tibaa'i al-faadil al-mafdul waaw possibilité ki nga xamante ne moom lañ gën muy topp koo xam ne moo ko gën waaw te loolu yàgg na yonent may saa saa na doxal loolu jël na ghazwatu zaati salaasil boobu sariya la ñu koy wax <laughs> ghazwa boobu bii dafa niroo fii jayshul xabat mooy bi nga xam ne ci la yónnoon Seydina Amr ibn al-As daal di koy def mu jiite mais ta ta te foofu noonu biir ñam doon jiite Seydina Abu Bakar a ngi ci woon armée boobu Seydina Omar a ngi ci woon ñoom ñëpp a ngi ci woon te pourtant Seydina kii waa euh, Amr ibn al-As radiyallahu anhu moo leen jiite te sikk nekkul te ñoo ñoo ko gën te teewul dañ doon dégg moo tax ba Seydina war am na lu naroon Seydina Abu Bakar ne ah yeneen trois cent daal comme que moom la teg mu jiite nañ topp li rek waaw. waaw bañ ne bañ bañ ko laajee <laughs> Seydina Amr ibn al-As <laughs> radiyallahu anhu wa ardaahu bi nga xamante ne nii eh, ci lañ ko doon laaj ay affaire mu bañ quoi ba Seydina Omar mer ci bi ñëw wax ko Seydina Abu Bakar mu ne ko ah moom de moom la yonent bay sa sam jiital nañ ko dégg rek fekk ñu doon taalu mu seddu guy waaye xam nga désert bi ni muy tànge noonu bu seddee guddaay ji guddi waay noonu lay sedde nee na ñu daldi ah, affaire bi seddu lool ñu ne nañ leen taal jaaru Seydina Amru ibn al-As ne kenn du fi taal jaaru pas de jaaru way Seydina Omar ne mais dem na Abu Bakar mais sawaay mais Amru moom ah ñu ngi ci arme bi <laughs> mais bi loolu am na def seddaay bii nii hmm? nit ñee ngi waaj a faatoog seddaay nañu taal jaaru mu ne comme que moo jiite mooy mooy moo jiite arme bi te ku jiite yaay non seulement bu julli jotee yaay jiite <laughs> mais bépp décision bu ñuy jël yaa koy jël waaw diñ ci wax dina waxtaan ak ñeneen mais bu demee ba def jël décision moom mooy moom lay revenir le la le dernier mot. Seyna Abu Bakar Seyna Omar wax ko loon ne ko mii xam nga gis nga lii def ko lan la def mu ne nee na bu ki fi kenn jaaroo ak gis nga ni nii mu ne bu fi kenn moom moo ñu gën a xam kon nañ def li wax rek <laughs> nañ bañ a taal <laughs> te effectivement ba mu demee gaa yi doon ko jàmbat yonent bi saa salaam li mu joxe xal <laughs> ne looloo taxoon mu ne parce que dañ doon jege noon bi te dafa lënd woon guddi lañ nekk imaginer ñu taal bu bu ñu taalee dañuy xam ne ñun ñu fii te man nañoo embuscade Seydina Aboubacar ne Seydina Omar du waxoon naa la waxoon naa la ne saa yi boo gën a xam li tax yonent bi saa salaam jiital ko xam na li tax voilà mooy. kon loolu la mooy il faut nga nangu yow euh, nekkul ne walla man maa gën rek wala maa ëpp ay man maa ëpp ay kii loolu nag bu dee ci wàllu diine lañuy wax wàllu cell te ka gën am ku ko gën di ko jiite waxatuma laa nag kon ci affaire àddina quoi waaw am nga nekk le président la ministre mais nga ñëw koo xamante ne nii tey ki nga xam ne mooy gérer fii di diriger affaire bi gën koo xam président lu mu nekk président président bu nekkul pilote saway avion bi bu yéegee kenn du ko bàyyee commande bi moom monsieur le premier ministre la ma ñoo xam luy dawal te mukk <laughs> ma ne dañuy nangu di topp digalu pilote bi pilote bi mooy même buñ leen indee ci cabine de pilotage bi ñuy xool xool kese lañ leen may wala naan leen xoolal fii nii par exemple boo bëggee bu ñuy défendre monsieur le président xoolal nii ngay def da ngay teg sa loxo def nii di bës kii bi rek mallette bi ngay kii doucement waa ji di ko wan loolu man na mais il faut mu dégg li waa ji wax kenn du ko bàyyee mu ñëw mel ku nekk ci sareetu mbaam wutiiru mbaam wala benn benn benn euh, oto manuel noonu rek di dugali premier noonu non kon gars yi avion bi day wadd am solo il faut nit ñi nangu ku leen am nañu leen gën moo tax yonent way yónni ñi da gis nañ ne mooy la suñu borom na waxoon ne fa lawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqqahu fi ddin wa liyanziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahzarun aka neexoon fa lawla nafara bu bëggoon di dem ci xare yi min kulli firqa ci mbooloo mu nekk minhum ta'ifa waaw bu ñëpp demadoo moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ah léeg-léeg da doon toog yónnee te moom sax bu doon dem du yóbbu ñëpp ngir buñ demee li yatafa yafqahu fi diin ngir ñu jàng fa fiq ci diina gina am xam-xam bu xóot ci seen diina war a naa a nañ gis ci biir te waxoon nañ ko biñ gisee jën euh, kii bi kasaaloo bi kasaaloo alhamdulilah man xaw ma nuñ koy wax a wolof xool naa <laughs> dictionnaire bi <laughs> buñ fuufeen bi waaye ndiwufeen bi indiw ko <laughs> waaw Jean Léopold Diouf waaw mooy loolu xaw ma ko xaw ma xaw ma kasaaloo wolof mu ngi koy waxee mais euh, euh, bokkul ak balen waaw bokkul ak balen waxoon naa la ay kiiwam ni mu toloon ak ni mu ngandeeg ni mu rëy ba pare day am ay bëñ yu ñaw waaw te moo mooy mooy animal bi yàlla bind bi gën a rëy ak ak yu ak yuur yuur bopp bi li ci mooy kii bi euh, yuq gi dimaar gi mooy bi ci gën a ngandale tellement rëy gi mu rëy te gis nga Seydina naa li leen doon wax naan benn faar bi faar bi lañ damm lañ jël lañ génne samp ko waajal benn gëléem bi dina ngand mu jaar ci wetu faar bi ci mais ci suufam la jaar <laughs> non seulement bët bi rek kiiwu bët bi rek ay nit mën nañ faa toog ci paxu bët bi treize personnes nga <laughs> <laughs> léegi kon loolu lu ñuy jàngi fii la waaye le fait que mu ne natalaqa iran li Quraysh dañoo demoon ngir dabi njëgg moo xam ne waa Quraysh moo ko moomoon waaw loolu dañ ciy jàng comme la al imaam al xaafid an-Nawawi wax ci al mu ne fi hada al xadiis jawaazu ahli al harb wa ihtiyaalihim eh, wal xuruuj li axdi maalihim wa mu ne dañ ciy jàng ci xadiis bi que ne possibilité waa xare waaw lu xar bi mooy ñi nga xam ne dañoo nekk en conflit ak jullit ñi nekk ak xareek ñoom mu ne ñooñu di leen dogaale te tamit gis seeni plan yu ñu teg ak lu ñu waroon a def nga dem yàqal leen ko wala nga dem dox seen digganteeg loolu dañ ciy jàng ne possible la parce que waa Quraysh comme niñ la ko waxe woon <laughs> alalu <laughs> jullit ñi lañ nationalisé <laughs> waaw ku génn Quraysh ñàkk nga comme li nga xam ne loolu lañu waxoon Seydina Suhayb ar-Rumi keroog bi muy gàddaay gaa yi daal ci gàttal ñu nangu alalam ji yëpp waaw ne ko yow Abu Jahl ñoo Abu ne ko eh yow mii ataytanaa su'lukan haqiran ne ko yow bi ñuy dikkal fii ndax moom bokkuloon ci waa Makka daa duggoon ak alliance ak am fa alal am fa liggéey di kii l'islam ñëw mu tuub waaw mu ne ko yow ñu ne ko yow bi ñuy dikkal su'luk nga. waaw waaju ñàkk nga xaqiiran ku doya di koo xam ne tekkoo woon tus léegi nag nga ñëw diine ju bees ñëw nga bàyyi fi suñu diine gi nga xam ne ñoo la fat ba pare ñuy wax nga ne dangay ngay gàddaay di yóbbaale alal ji mu ne leen yée attention yéen a ma gën a xam bu ngeen moytuwul gis nga bu ngeen mën a day dox sama diggante gàddaayi Medina wallahi flèche yi ma yor te xam ngeen ne man ci yooyu laay liggéey dinaa ko décharger ku ma njëkk a jege dinaa ko décharger yi kawam <laughs> waaw gaa yi ne ko bon waaye nag bu dee sama mu ne leen bu dee sama alal ngeen soxla nag mën naa leen wax fi mu ne ñu ne ko ñun alal ji rek dañu soxla soxlawul yeneen alal ji kese moo ñu soxal moom kese lañ soxla léegi nag ñu nangu lépp dëppuye ko lépp waaw ñoom Abu Ahmad di frère Abdallah ibn Jahsh waa kër Banu Jahsh ak Zaynab bint Jahsh ñoom seen kër ya bañ génnee lañ ko nationalisé waa Quraysh jël ko boole ko seen moomeel ku dem rek ñàkk nga waaw <laughs> am ne politique bu garaaw la woon mooy politique d'expropriation nga xam ne dina tax ñu bari bala ñoo gaddaay dinañ ko xalaataat yii sa man alal yi ma màkkaat fi laa xam fi laa masa xam baay ak maam ak lépp am fi sama teraanga ma ñëw fi di dem ay yasri bi lan naan damay gàddaay foo xam ne xaw ma fa ndey aw ma fa baay aw ma fa dara tumuranke laa fay doon bu ma demee ma war a tàmbali à zéro te maa ngi nii mag lañ njaboot gu sew laa yor ak nangam nangam oh, loolu ku kii da ngay fartoo Quraysh nag politique boobu lañ yoroon ku dem ñàkk nga sukk waaw ku dem rek tomatoo fi dara <laughs> eh, eh, bi alayhi salaatu salaam ne ko mais yonent bi alayhi salaatu salaam mais yow boo demee Makka fooy fooy dal <laughs> <laughs> mais boo demee Makka suba fooy fooy mais fooy dëkk <laughs> mu ne bon mu ne ñun dañuy mu ne mais waxal taraka la naa aqilun min rabaa yoneen saa salaam ne mais aqil dañoo bàyyil benn pakk benn benn benn dara bàyyi lu ñu ko <laughs> aw nga fa dara yoneen saa salaam yaa ngi imaginer yoneen saa salaam bi muy ñëw Makka Makka bi mu jógee eh, di di di di ubbi Makka bi ñëwee di ubbi Makka waaye yoneen saa salaam bu subaa boo demee Makka fooy fooy dëkk où sera ta votre résidence euh, ô cher prophète <laughs> sallallahu alayhi wa mu ne ma <laughs> man nu ma am makka makka mooy lam ko waroon am moom ndono lam fa amoon yaay moo aqil magu abu ali radiyallahu anhu mbir ca moom loxoom la mu joon te moom moom mu juna tuub mais laata muy tuub loolu lépp bon ko jaay na affaire yi affaire yi braadi na ko yeneen saa ñëw amul mooy nekkul ne yii waaw yow yaay imagine loolu non mais c'est que affaire bi c'est incroyable xoolal ci suñu kër diine yi buñ la newoon gis nga xalifa Tiwaawan bi ah xaw ma lu xewoon ba mu jóge woon Tiwaawan ñu ñibbisi gars yi benn mu wëri ñibbisi nag Tiwaawan ñu ne ko waa sawaay boo demee Tiwaawan yaa xalifa xalifa bi <laughs> yaa hadratal xalifa <laughs> waaw boo demee suba Tiwaawan wala mu ne mo Tiwaawan dama fa am dara <laughs> Tiwaawan de dara defeetuma ko xanaa bu ma demee mooy moom nekkul sax di xalaat naan bu ma demee fii laay fanaan ak fu may teg saay bagage loolu du xalaat bi xalaat bi mooy nañ dem <laughs> mais moom amul sax amul fa kër waaw ñu ne la di xalifa ak Touba bi c'est pareil <laughs> xaw ma la xawoon moom jóge Touba ak ñibbi ba affaire yi dalaat lépp muy ñëw xamul amul amul fenn fu mu dal fu ñu naan kër sëriñ diw kër Serigne Touba ak kër yooyu yëpp dara lépp amatu ci dara <laughs> gis nga te pourtant ce n'est pas un bu doon ñun dañuy jàpp ni ça c'est scandaleux alors que loolu. lii rek saa saa waxoon affaire àddina yi man dama cee soxla dara soxlawu ma ci dara man ak lan lan laa am ak àddina lu dul war waa ñi war rek di tukki ñëw ba ci benn garab garab boobu mooy àddina mu daal di fay eh, teg gëlee di noppale ko après jóg bàyyi fa garab ga mooy bàyyi fa àddina dem waaw kon loolu dafa am solo waaw <laughs> kon. ah mu ne lii kon dañ ci mooy ñi nga xamante ne nii dañuy xare l'islam possibilité plan yi ñu teg te lool mënoo ko xam lii imaamu Nawawi di wax rahimahullah saddu ahlil harbi dox seen diggante ñoom seeni intérêt waaye sax teg ci loxo bu dee ne man ngeen ko parce que seeni loolu ci ci da leen di jàppale ci xare bi ñuy xare yéen rawatina bu dee seen alal lañ jël ak tamit génn di leen dogaale ci seen yoon yi nga xam ne fa la seen alal yi jaar ak teg ci loxo daal di koy màng loolu possible la moo tax yonent way sa sam yónni nii waaw mais loolu waxoon naa la attention am loolu mooy réew moo xam ne da ngeen nekk yéen ñi xare moom xare bu leer une guerre déclarée entre ñoom nga xam ne ci temps de guerre ngeen nekk mais yeneen réewu yéeféer yi nga xam ne ak yéeféer yi nga xamante ne amuñu benn xare yàlla ak kii boobu nu mu tudd yàlla ci yonentam ak ak jullit yi non ñooñu amoon droit di jël seen alal ah. waaw du waxoon naa la ko temps yee du ñu ñu la ko doon wax <laughs> bi bi yonent bi saa salaam yi sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne yonent bi saa salaam bi muy génn àddina dafa jëloon mbubu koŋam jox ko benn juif <laughs> tayle ko ko ngir mu jox ko dund quoi ba ba muy génn àddina mbubu koŋ bi mu ngi ca juif ba faye joxagu ko woon euh, euh, euh, fayagu ko woon ngir récupérer mbubu koom bi ba ñu naan la loolu day wane ne ñi nga xam ne du ñuy jullit am nañ possibilité am mooy seen moomeel yi ñoo ko moom sinon bu doon ne ñoom moomuñu loolu yonent bay saa saam doonul woon ñëw di jàpp ne kii am na dara kon danaan ko rek eh, indil affaire bi indil indil dund gi gi nga yor ah, li nga yor ba dundale ko sama njaboot parce que yow yéeféer nga ta amoo dara non daa xam ne kii am na mu nangul ko kiiwam ne ko man damaa bëggoon jox la gage mooy garantie sama mbubu koŋ bi ah, bu ko defee nga jox ma temps ci dund ba jamono tel man ma ñëw andil la dund lu toll noonu liñ ma joxoon ma rembourser la récupérer sama mbubu koŋ loolu waxoon naa la loolu day waree ne ñoom mën nañoo am loolu parce que ñoom temps de ñoom ñëwuñ ñëwuñ ñoom même yahuud la woon benn yahuud yi bu dëkkoon foofu ci waa banu seen allié la woon. mais lii en temps de guerre la ñuy wax en temps de guerre waaw nga xamante ne xare la ku nekk mooy nag c'est ça sera sur tous les plans économiques euh, euh, kii euh, yépp communicationnel ak matériel militaire ak lépp waaw bu boobaa rek lépp loo xamante ne gis nga nga dégg ne am na benn seen benn bato buy jaar xaw ma meer nangam ngeen man koo intercepter da di intercepter bato bi mu jeex. waaw ne ko këyir ko daal di koy këyir téye loolu lay wax ni <laughs> moo tax yonent bay saat saam kon ci loolu ñu ngi koy jàgg fi mu ne natalaqa ayran li Quraysh waaye yonent bay saat saam ne moom Seydina Jaabir bokk na liñ ciy jànge mu ne wa naa jiraaban min tam lam yajid lanaa ghayrahu mu ne ah, mu daal di ñuy mu daal di ñuy mu di ñuy kon mu ne yonent bay saasaam daal di leen jox provision ci saak boo xam ne ci der la boo xam ne dafa nekkoon tàndarma loolu dañ ciy xam ne mooy ut provision bokkul ci ñàkk dëddu àddina bal lool ci boppam mooy dëgg mooy dëggu àddina dëgg-dëgg waaw mooy al axdu bil nit doone man damaa dudd waa dina damaa nangam ba moo tax yow lépp lu jëm ci sa dund ak lu koy yëwénal sa yoon newu ci ak ah, ah, bu ma demee waajal sa suba laa laay lekk ak wala daa quelques jour loolu waxoon nañ la loolu sunna la loolu Seydina Omar radiyallahu anhu waxoon ñoom Seydina eh, Ousmane Abu Ubayda ñi Talha Sa'd ibn Abi Waqqas Seydina Al Abbas Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ñoom ñépp Seydina Omar ne leen yéen te yëgul xam ngeen ne yonent bi saa salaam da doon jël ration wu un ngir dundal euh, njabootam ñu ne waaw loolu te mooy sangu ñuy wàkkirlu ci yàlla waaw moo tax loolu ça ne veut pas dire que man walla dëddu àddina lool waxoon nañ ko fi dëddu àddina du loolu ah waaw baraade say moomeel jël lépp sànni ba pare te sa xol bi nekk ci ah fu nekk nga fay xoole bëtu defal leen maag ak di jooytu déedéet. dëndoo dëddoo àddina dëddoo àddina mooy loolu yonent bay saasaam doon doxale fii mu daal yen waajal neew leen yéen ci yoonu yàlla ngeen di jëm grawul dem leen waaw yéen daal moo dina baax ku nekk ci yoonu yàlla laa taxaf bul am dara looy tiit lépp lu lay ubbil waaw non loolu da ngay bu ngeen di ut yóbbal te yóbbal bi gis nañ ne waxoon nañ la na ci riwaaya yoo xam ne naa gis nañ ko Seydina euh, al imaam albu Buxaari bi naan buntu bi ngay wane ne man nga ñoo jël zaat daal di koy teg ci doq yi ko <laughs> waaw <laughs> boobu boobu ñoom yi la ñoom dañoo ëndaale woon yonent bay sa joxaale la loolu yi dañ ci xame ne mooy njiit bi bu yónnee ab armée wala yooyu il faut tamit mu fexe jox leen loo xam ne moom lañuy ñuy dundee ak seenu nekkin nan la fay neexe waaw loolu it il faut njiit bi loolu mu ciy bàyyi xel amul na ay wa dem leen léegi bon débrouillez-vous comme vous voulez comme vous pouvez ah c'est pas grave ak lu lu mu metti metti jamono yi dafa metti woon teewul yonent may sa sa fexe na utal leen sac boo xam ne ci la leen defal ay tàndarma jox leen ngir loo xamante ne seen zaad la même bu dee am nañu mu am loo xam ne moom la leen defalaaleel loolu réewum jullit bi moo war a assurer loolu lii mooy jamonoy naqar la woon mais jamonoy neex ñu am ko dañoo war a di budgétiser mais armée leeg yooyu ñoom lii ci seen wàllu dund ak yooyu dañ koo war a waajal li nga xamante ne nii dañ koo war a waajal waaw dañu ko war a waajal ci budget bi ñu xam ne lii la loolu mu nekk seen yóbbal bépp opération bu ñuy dem ak lépp loo xam ne luy yëwanal seeni formation ak li gën a tax ñuy mën a nekk ci euh, di gën a yëwanal état armée bi yooyu il faut loolu njiit bi muy waa chef d'état kii ministère de la défense wala yooyu ñoom ñoo ko war a toppatoo kon nag mu ngi noonee moo tax ay di kii euh, voilà euh, ñu ne at mi jot na dañoo war a ci session budgétaire ñuy xool ministère bu nekk lan lañ koy yàqal loolu noonu mën nañ koo jële fii que sunna la waaw ku nekk dañoo war a xam ne lii nga war a dunde lii nga war a son train de fonctionnement lii la war a doxe ñu seet loo xamante ne loolu la ñu jox leen ko waaye nag bés bu ñu leen ko joxee l'islam c'est responsabilisé ah